Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisiyu rahimahullah fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaati wa salaam fil muqaddima. bismillahi rahmaani rahiim. qaala al-Haafiz abu Muhammad. Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisiyu rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi al-maliki al-jabbaar al-waahidi al-qahhaar wa ashhadu an laa ilaaha illa Allah wahdahu laa shariika lahu rabbu samaawaati wal ardi wa maa baynahuma al-aziizu al-ghaffaar wa sallallahu ala nabiyyi al-mustafa al-mukhtaar wa ala aalihi wa sahbihi al-athaar amma ba'd fa inna ba'da ikhwaani sa'alani ikhtisaara jumlatin fi ahaadiithil ahkaam mimma ittafaqa alayhi al-imaamaan abu abdillah muhammadu bni ismaaciil ibni ibrahim al-buxaari wa abul xusayn muslim bnu al-xajjaaj al-qushayriyu an-naysaabuuriyu fa ajabtuhu ilaa su'aalihi rajaa'a al-manfacati bihi wa asalu allah an yanfacna bih wa man katabahu aw samicahu aw xafidahu aw nadara fiih wa an yajcalahu xaalisan liwajhihi alkarim muujiban lilfawzi ladayhi fa innahu xasbuna wa nicma alwakiil kon lii mooy muqaddima bi mooy introduction bi nga xam ne ba mbëstal mi nga xam ne al moom la def ci téere bi ci kanamu téere bi laata muy dugg ci xadiis bi kon mu tàmbalee ne bismillahi rrahmaani rrahim ci turu yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu lay tàmbalee mu ne qaala nee na muy présenté boppam ki nga xam ne moo bind téere bi mu ne alxaafidu mooy alxaafid abu muhammad nekk baayu muhammad moom moo doon dàkkantalam waaye turam dëgg moo doon Abdul Ghani di Abdul Ghani di jaamu al Ghani ki nga xam ne mooy ko woomal ibn Abdil Wahid di doomu Abdul ñu naan Abdul Wahid doo jaamu ki nga xam ne mooy kenn ibnu moom moomal di Abdul Wahid nekk doomu Ali ku ñu naan Ali Ali boobu nekk doomu ku ñu naan Surur ibn Surur al-Maqdisi yu kojoo ca waa baytul muqaddis muqaddas baytul muqaddas muy Jérusalem voilà ci al qudsu al sharif moom fa la kojoo woon muy foofale ca bilaadul quds rahimahullahu taala yal na borom bi tabaraka wa taala daal di sotti ci kawam ay ay waame yërmandeem yërëm ko muy tàmbale mu ne alhamdulillah ginnaaw bi mu waxee boppam ndax loolu borom xam-xam yi dañ koy def waaw xam ne kii moo bind téere bi voilà nekkul ngir ñun xam ko sinon mën nañuy askanale ay wii naan diwa ko alors que du moom kon nag mu ne alhamdulillah mboolem cant yi ñeel na borom bi almalikil jabbaar ah almalikil jabbaar borom bi nga xam ne moo moom lépp aljabbaar mooy ki reppaale damm damm yita mooy ki noot jaam yi alwaahid mooy ki nga xam ne mooy kenn alqahaar moo noot nit ñi walla alqahaaru mooy ki nga xam ne moo leen noot waaw am ci ñoom sañ-sañ noot leen te ki leen di def loolu ko soob moom borom bi tabaaraka wa taala te kenn mënula génn ci ak caytoom ak nam na mam wa ashhadu mu ta te maa ngi seede an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa allah ku dul borom bi tabaaraka wa taala wahdahu moom dong la sharika amul bokkaale point d'associé amul luñ koy bokkaaleel moom moom male mooy rabbis samaawaat mooy ki nga xamante ne nii mooy boroom asamaan yi wal ardi ak suuf wama baynahuma ak li nekk ci diggante bi al azizul ghaffar boroom boobu mooy ki nga xam ne mooy ki noot ci nguuram mooy ki nga xam ne moo sañ a def lu ko neex al ghaffar mooy ki nga xam ne mooy aji jéggalaakoon bi wa sallallahu te yal na boroom bi tabaaraka wa taala julli te julli na ala nabiyina ci suñu ala nabiyil mustafa ci yonent bi nga xam ne al Mustafa moom lañu ñu moom la ñu tànn al Muxtaar daal di koy tànn moom lañu ñu belli daal di koy tànn wa alihi waaye ñu julli ci ay ñoñam waa ñoñam wa sahbihi ak saxaabaam yal athaar yu teeye te sell ya amma baadu ginnaaw lii kon nag mu ne fa inna baada ixwaani lenn ci sama mbokk yi sa'alanii daf ma laaj ixtisaara jumlatin ma daal di koy tënkal benn mbooloo benn ay mbooloo fil ah fii ahadiisil ahkaam lenn ci ahadis yi nga xam ne hadis yi nga xam ne day wax ci comme niñ ko waxe woon ci bi ñuy tàmbale euh, ci àtte yi nga xam ne day laal vie quotidienne nitu dundu nit ki ak yi nga xam ne mooy ses pratiques religieuses yi nga xam ne yiñ ko laaj ci ak jëflanteem ak mbindeef yi na nga xamante ne xadiis yi nga xam ne ñooy traité yoo yële ah mbooloo ci xadiis yi nga xam ne ñooy traité yoo yële mimma waaye nag mu jële ko ci li nga xam ne ittafaqa daal dina ciy dëppoo alayhi ca xadiis yoo yële al imaamaani ñaari imaam yu màgg yi abu abdillah ki ci njëkk mooy abu abdillah moo doon dàkkantalam waaye turam moo doon muhammad ibn ismail di muhammad di doomu ismail ismail boobu di ibni ibrahim di doomu ku ñuy wax ibrahim te ko joowoon ca Buxaara ñu naan ko al Buxaari mu gina si siiwe ci al imaam al Buxaari rahimahullah kooku xadi kooku imaam boobu wa Abul Xuseyn beneen imaam bi ah muy Abul Xuseyn moo doon dàkkantalam baayu al Xuseyn tuddoon Muslim ibnu di doo ibnul Xajjaaj di doomu ku ñuy al Xajjaaj al Qushayri ko joowoon ca ñoom an Naysaabuur yi ko joowoon ca bilaadu Nisaabuur muy Naysaabuur muy Nisapur fële ca bilaadu euh, euh, euh, bilaadu Xuraasaan voilà mu nee na fa ah fa ajabtuhu ma daal di koy tontu nag ki ma laaj lii ci sama mbokk yi ma laaj ma tontu ko ilaa su'aalihi ci jëm ci laajam bi ma laaj rajaa ah di ci am yaakaar al manfaati bihi jariñe ci li nga xam ne mooy téere bii ma ko tontu wa asalullaha taman al imaam al xaafiz abu muhammad Abdul Ghani rahimahullah maa ngi ñaan allah borom bi an yanfa'ana bi mu daal di ñuy jariñ mu mu jariñ ñu bihi jaare ko ci li nga xam ne mooy téere bii waman kataba waaye yal na ci jariñe yal na jariñ képp ko jariñ ci képp koo xam ne bind na ko képp ku ko toxal bind ko yal na ko borom bi jariñ aw sami'a wala képp ku ko déggee ku ko dégg rek yal na borom bi tamit daal di koy ah koy jariñ tamit ci loolu le aw xafida wala mu mokkal ko képp ko mokkalit yal na ko borom bi jariñ ci téere bi aw nadara fii wala sax mu xool ko rek wala xool ci yër ko di ko liir am lum ci xool ak yooyu kooku yi yal na ko borom bi jariñ wa an yaj'alahu te ñu ngi ñaan yal na borom bi def ha yaj'alahu mu def téere bii liggéey bii nga xam ne moom la ñuy taxawe xaalisan mu nekk loo xam ne day sell li wajhihil karim ngir borom bi moom nekk nekkam gu tedd gi nga xamante ne nii ngir saa fas dëgg moom dong la keneen raxu ci muujiban liggéey bii loo lële muy waral nag lil fawzi ci ngañaay la day fa borom bi tabaaraka wa mu mu may ñaale ñu loo lële waral loo lële ñu ngañaay fa borom bi fa innahu ndax dëgg-dëgg moom borom bi kat tabaaraka xas bu naa doy nañu sëkk de wa ni'mata eskay wa ni'ma aka baax